لنا حبل من الأرض doomu Ibrahima alayhi mooy maamam mi jur baayam ko gisee Yaqub alayhi salaam amoon na fukki doom yu góor ak ñaar bi muy gëna doon xale Yusuf alayhi dafa mës a gént gis fukki biddéew ak benn loola di tekki fukki mag ya mu amoon ak benn rakk ja mu amoon mu gént itam jant bi ak weer wi loolu di firi ñaari way juróom loolu lépp mu gént di fukki biddéew yi ak benn ak jant ba ak weer wa lu ci ne di màndargaal ci njabootam benn pàcc loolu lépp ànd di ko sujootal moom yusuf alayhi bi yusuf alayhi salaam nettalee baayam yaqub alayhi salaam génte gi yaqub alayhi salaam dafa daal di yëg ca saasa ne doomam jiidi yusuf alayhi salaam cër bu rëy mu ngi koy xaar ca dundam fii ci àddina ak ci àllaaxira cofeel gi nga xam ne moom la seen baay amoon ci yusuf alayhi ak ci rakkam ji mu bokkal ndey ñu di ko wax benyamin taxoon na ay magam iñaane ko loolu àggoon na ñu waxtaan ca seen biir ngir sàkkal pexe yusuf alayhi salaam ñu déggoo ci ne nanu ko rey mbaa nu génne ko dëkk bi la ñu mujj a dëppoo mooy ne dañu koy sànni ciw teen seen pexe mooma mbokk yi ñu taxaw ca ba mu ant bi ñu ko sànnee ca teen ba yàlla wax ak yusuf alayhi salaam falamma dahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awxaynaa ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim haada wa hum laa yashcuruun ba ñu àndeek moom te mankoo ci sànni ko ca xóot-xóot ba maanaam ca teen ba ñu xamal nun yàlla yuusufa ne ko danga leen mësa nettali seen jëf ji fu nu ko foogewu subhaanallah bi loolu amee am ñu doon tukki jëm Égypte doon wut ndox ca teen ba ñooy ña fa génne yuusuf alayhi ba ñu ko génnee ñu yóbbaale ko ànd ak moom ca seenu yoon ba ñu àggee Égypte ñu jaay Yuusuf alayhi kenn ca kilifay Égypte ya ñu di ko wax al Aziz muy ka nga xam ne moom lañu dénkoon koppari réew mi Yuusuf alayhi mbokk yi yàlla daf ko defaloon ak jagle gu rëy ci taar bi mu demee ba mat waxambaane doon ku neex a xool yor taar bu jéggi dayoo soxnas al Aziz ñu di ko wax Zulayxa xemem ko lool yamu ca waaye fu mu tolluwaan moom Zulayxa ma nga daan defi pexe di seet nu mu def ba weet ak Yusuf alayhi salaam ngir mën a séq ak moom Yusuf alayhi mbokk yi gantal Zulayxa di ko moytu lu mu mën itam ndax la mu ko doon woo du ab cëram du cërub yonent gi mu doon mu am bés moom Zulayxa mu jéem a sàkk Yusuf alayhi salaam Yusuf salaam gantal ko mu lànk ne du dégg loolu topp ko ba xotti yére yàlla dogal al Aziz di boroom këru Zulayxa yam ca mbir mi bi loolu amee Zulayxa sosal ko wax boroom këram ne ko Yuusuf alayhi salaam da ko bëggoon a sàkku waaye am ku joxe ay tegtal ngir ñu mën a xam mbir ma na mu demee ba ñu ca jaaree yàlla weer Zulayxa ci kanamu boroom këram daal di setal Yuusuf alayhi salaam al Aziz daal di xam ne li am mooy ne soxnaam moo doon sàkku Yusuf alayhi waaye taxul ba tey mbokk yi Zulayxa dellu ginnaaw ci pexe ya mu doon def ginnaaw xew-xew boobu mu xamal Yusuf alayhi salaam moom Zulayxa ne ko bu ko nangulut li muy sàkku ci moom te mooy ànd ak moom sëy dina ko tëj lu ci kaso bi toroxal ko waaye xoqatal googu mbokk yi deful lu dul gën a delloo Yusuf alayhi ci borom subhaanahu wa taala mu ne moom Yusufa yow sama borom kaso laa gën a bëgg ci lii ñu may woo jëme ma ca te boo ma wëlbatilul seeni pexe danaa jeng jëm ca ñoom te kon ma bokk ca ña réer subhaanallah qaala rabbi sijnu ahabu ilaya mimma yadcuunani ilayh wa illaa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljaahilin yàlla mbokk yi nangul yusuf alayhi salaam li mu ko ñaan ànd ak ñu xam ne Yusuf alayhi salaam deful dara terewul Zulayqa bi yoon dafa lëkkaloo ak boroom këram ñu man dugal ko kaso ngir lan ngir fay coowal sàkku gi nga xam ne tàmbali woon naa tasaaroo loolu ñu bañ mu siiw moo tax ñu tëj Yusuf alayhi ca kaso mbokk yi Yusuf alayhi bokk na ca jagle ya ko yàlla defaloon mooy firi gént buuru dëkk ba ci jamono jooju moo doon ki ñuy wax ar di koo xam ne càll càllalem boo ko toppee da ngay dem ba ca nuux alayhi yàlla def moom arrayaan mu gént gis juróom-ñaari nag yu duuf yeneen juróom-ñaari nag yu loof di leen lekk mu tiit ci gént ga daal di jóg ginnaaw loolu mu tëddaat bi mu tëddaatee mu dellu gént juróom-ñaari gubi mboq wala ceeb yu naat yeneen juróom-ñaari gubi mboq wala ceeb yu wow lekk leen ba ñu jeex bi mu xëyee moom buur bi mu nettali gént gi kilifay dëkk ba waaye kenn ci ñoom mënu koo ubbee ca la mu gént mu am ci jotaay ba ku nekkoon ak Yuusuf alayhi salaam ca kaso ba mësoon koo wax ak géntam Yuusuf alayhi salaam firil ko ko kooka moo sàkku ca buur ba di Arrayaan ngir mu yebal ko ca Yuusuf alayhi ca kaso ba bi mu agsee ci moom mu nettali Yuusuf alayhi salaam gént gi buur bi gént sàkku ci moom mu ubbee leen ci yusuf alayhi salaam mbokk yi firil leen gént ga fasaasa te laaju ca dara mu xamal leen ne leen buur bi la mu gént mooy juróom-ñaari at yoo xam ne mbay ma dana naat juróom-ñaari at yooyu dana ca topp yeneen juróom-ñaari ati bekkoor yusuf alayhi salaam yamu ca mu xamal leen lan mooy taxawaay ga nga xamante ni bu ñu àggee ca bekkoor booba moom la ñu war a am ba bekkoor ba du leen sonal qaala tazracuuna sabca sinina da'aban famaa xasadtum fadaruuhu fi sumbulih famaa xasadtum fadaruuhu fi sumbulihi illaa qalilan mimma taakuluun yusuf alayhi salaam ne leen na ngeen bay juróom-ñaari at ni ngeen ko baaxoo defe te lu ngeen góob bàyyi leen ko ca aw gubam bañ koo bàcc lu dul lu néew ca la ngeen di lekk maanaam bu weesoo lañuy soxla ngir dund la ca des nañu ko denc ngir waajale ko bekkoor ba gub yooyu nga xam ne kenn bàccu leen bu boobaa moom la ñuy jëfandikoo subhaanallah mbokk yi ñu xool xóotaay ak leeraayu xam-xam bi yàlla defoon ci yusuf alayhi salaam subhaanallah buur ba ba mu yëgee xam-xam ak njub gi ne ci yusuf alayhi dafa joxe ndigal ne nañu ko ko andil mu teg ko ci wetam mu di ko xelal waaye yusuf alayhi salaam mbokk yi dafa lànk wax ña nga xam ne ñoom lañ yónni woon ne leen du génn ca kaso ba fileeg setaluñu ko ci loo xamante ni ñépp a koy seede ca pénc ma ci tooñ gi ñu ko tooñ ba tëj ko ci kaso bi bi buur ba yëgee loolu mu taxaw ca mbir ma ba kii di Zulayxa ci boppam taxaw ca pénc ma nangu ca kanamu nit ña ñépp ne yuusuf alayhi salaam lañu ko tuumal laalewu ca benn yoon moom ci boppam Zulayqa mooy ka ko doon sakku ngir sëy ak moom mu bañal ko lool mbokk yi dëgg ga feeñ buur ba dolli gën a wóolu Yuusuf alayhi salaam ca la ko waxee ne ko bés ni ki tey teg nañu la sunu wet ngay kunu dara jaal di itam ku wóolu ba ko buur ba waxee loolu Yuusuf alayhi salaam sakku ci moom mu dénk ko koppari réew ma ngir mu taxawu ko ndax am na ci xam-xam moom Yuusuf alayhi te yàlla dogal na ku wóor la ndax moo gën wóor sax buur càkkuteefu yusuf alayhi salaam googu na ko buur ba tontoo mooy tekki ndombal tànk la mu takkaloon boroom këru Zulayxa al Aziz takkal ko yusuf alayhi salaam subhaanallah mbokk yi juróom-ñaari ati bekkoor ya ba mu agsee taxawaayu yusuf alayhi salaam feeñ na ca bu baax a baax a baax ci digganteem ak boppam njëkk ndax diiru bekkoor ba mësuta nangoo lekk ba suur ngir bokk ak nit ña la ñuy dund waaye itam ca lañu ko dénkoon taxawaayam ca seytu ko ak taxawe ko ca anam gu mucc ayib ba bekkoor ba sonalul waa réew ginnaaw xew-xew yooyu al Aziz bi mu génne àddina Yuusuf alayhi salaam jël na kii di Zulayxa mu doon soxnaam yàlla may leen ca ñaari doom yu góor daraja ja yàlla mayoon Yuusuf alayhi salaam ak doole ja wéy di yokk ca biir Égypte mu wone ci maandute lu yéem nit ña ñépp bëgg ko ndax njuba njabootu Yusuf alayhi salaam yàlla def na ñépp mujj nañu ko fekk ci Égypte ñaari wéyjuram ak magam ya ko iñaane woon te sànni woon ko ca teen ba ak rakkam jii di Benyamin ñoom ñépp bokk nuyu ko nuyu goo xamante ni dañ caa boole woon sëgg muy firi la Yusuf alayhi salaam gisoon ca sujjóot gañ ko doon sujjóotal ca gént ga te mu doonoon fukki biddéew ak ñaar ak jant ba ak weer wa muy màndargaal magam yi ak rakkam ja ak ñaari waajuram ginnaaw loolu ay magam tuub seeni jëf nangu dara ja ak teraanga ja yàlla defaloon seen rakk jii di yusuf alayhi salaam ca seen kaw ñoom ñépp ñu bokk dund ginnaaw loolu biir Égypte dund gu teey yusuf alayhi salaam mbokk yi bi muy génn àddina mu ngi am téeméeri at ak ñaar fukk cent lii mooy teraanga ji nga xamante ni yàlla fayee na ko yusuf alayhi salaam ginnaaw bi nga xamante ni muñ na nattu ya nga xamante ni moom la yàlla tegoon ci kaw yàlla na yàlla may ñu taxawaayu am kersa ci moom ba du ñu jëndee mukk ngërëmam sunu bànneexi bakkan na nga xam ne noonu la ko maye woon yusuf alayhi salaam allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min alardi lissama anbiyauhum lumana hablum min alardi lissama mubashirin wa mundirin mubashirin wa mundirin